a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah calayhi afdalu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa minnatih ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu zakaa muy àttey zakaat ci lislaam Euh, ñu ngi woon ci suñu tiroir bu njëkk ci façon alal yi nga xam ne ci lañuy génne zakat lan mooy seen zakat ak li jëm ci yoo yële ñu ngi woon kon ci tirwaar bu njëkk bi concerné woon al-dhahab wal fidda muy li nga xam ne mooy or ak xaalis ak yi jëm ci ñoom comme suñu monnaie yi ñu yor léegi suñu xaalis yi ñu yor ci réew yi gisoon nañu nisaabul fiddati muy saabu fidda gisoon nañ nisaabu dahabi muy sëy imposable bu or ak xaalis gisoon nañ leen ak suñu monnaie yi ci jotaay bi génn jëloon nañu environ ñaari waxtu waxoon nañ ci al maalul mustafaad li jëm ci al maalul mustafaad gisoon nañu kaa yi walillahi alhamdu wal minna ak ay exemple ak yi nga xam ne ñoo jëmoon ci ay intéressement façon placement yi ak yi nga xamante ne ñooy bonus prime yi ak participation yeeg yooyu yëpp gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna tey nag waroon a nekk suñu jataay bu mujj ci tiroir bu njëkk bi di wàllu aldahabu wal fidda ndax tey lañu war a gis li ñu ne woon moo ñu dese woon bu dee fàttali ko nañ ko mu jëmoon ci wàllu est-ce que l'impôt mën naa taxaw palaasu zakat ak lan zakatul xuli ak comme que ñu ngi ci or ak xaalis suñu mbokk jigéen yi dañuy takk dañu am ay takkaay yi ci or yi ci xaalis est-ce que loolu dañ cee war a génne zakat waaw walla waaye it waa ji nga xam ne dafa am or bu xaram mooy góor goo xam ne dafa yor ay moom it ay takkaayam <laughs> comme exemple biñ la waxoon bi weesu waa ji solob kapam dóorub ceenam ci baat bi di yeey ngoom tanaan yenn ci zaahir bi ngeen ne ñun ñoo ne ci baatin bi muy caaxaankat boo bële bu dee nee sëriñ la mooy <coughs> comme waajooju waaju mel noonu yor nag seenu or yu bari nag yoo xam ne tey mu dóor bi quelques semaines mu dóor beneen selon xew yeeg fa mu jëm est-ce que loolu da ciy génne zakat walla déet ak li nga xam ne mooy li jëm ci bu ñu or ñoomin bakkani oor ah, loolu loolu la woon loolu lañu waxoon waaw ah, loolu la woona ah. lii daal lañuy gis tey insha allah bees ko gisee nag ñu mën a ranger waat suñu tiroir numéro un jëm ci aldahabu wal fidda insha allahu taala nasalu llaha an yusaddida wa an yu'tiyana jawaami'a al-kalim insha allah ba bu ko defee li ñuy wax leer léegi premier masala mooy waa ginnaaw bi ñu fi gisee yi yépp ak joxoon nañ zakatu naka la le salarié di génnee zakat l'indépendant ak waa ji nga xam ne salarié la ak ñooñu ñëpp gisoon nañ leen walillahil hamdu wal minna léegi ñun dañaa dund ci réew moo xam ne ci réew yoo xam ne que ça man Brésil laay laa ne wala maa ngi fii ci Argentine wala ma nekk fee ci États-Unis wala Canada wala ma nekk Allemagne wala France wala ma nekk Sénégal wala Mali wala Burkina Faso ot volta wala fële ca Kenya wala yooyu yépp ci yem wala Afrique du Sud wala maa ngi fii ci Tunis walla fii ci Alger yooyu yépp mooy képp koo xam ne ci réew yi ñu wax fa nga ne te fay dund di fa liggéey liggéey boo xam ne c'est déclaré amaana nga fay impôt bu dee ne matal nga ñoom sëy bi nga xam ne moom la état bi teg ne mat fii dinga fay l'impôt ñi nga xam ne nag mataluñ ko ils sont exonérés d'impôt léegi laaj bi mooy mais l'impôt yooyee est-ce que mën nañoo taxaw taxawaayu li nga xamante ne mooy zakat comme que dagg rek la waaw comme que dañ may xaañ kese xam nga bu dee <laughs> état yi la comme liñ waxoon <laughs> gaa yi ñoom dañ naan gor nañ ma saay les taxes taxes yagsi na taxe d'habitation bu dee France hein saay taxe audiovisuelle bi ci biir les impôts communaux hein les impôts communaux les impôts kii nationaux yooyu yépp sawaay bon man liñ may dagg daanaka bu ma totaliser affaire bi par at mais loolu li ma waroon a joxe zakat duggaale na ci mooy léegi man est-ce que man naa comme que daal affaire bi innamal a'malu binniyat ah loolu moom jàngoon naa ko moom dégg naa ñu koy wax ab xadiis la ma ne la waaw c'est confirmé waaw loolu xadiis la boo xam ne muttafaqun alayhi la innamal a'malu binniyat wala innamal bi binniya xadiisu seydna Umar ibn al-Xattaabi radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi <coughs> jëf yépp ci yéene yi la tegu waaw les actes ne valent que par leur intention la nga yéene rek moom ngay am mais comme kay comme que loolu la man dama amoon laaj ci wàllu zakat bi est-ce que manumaa jël li nga xam ne moom laa war a joxe zakat ma yéene ci bu buñ may buñ gor hein buñ may gor mooy bu impôt yi dal mais ma yéene waale ci kenn zakat laa génne ndax sax leen léeg l'impôt bi mu jël lu ëpp l'impôt laïque bi moom léeg-léeg mu jël lu ëpp li nga xamante ne moom laa waroon a joxe hein est-ce que mën naa ne loolu mooy laaj bi tontu bi nag lii la mooy loolu manu ne loolu manu la ne xatta walaw ami walaw kaana amirul dawlati ismuhu muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad waaw loolu moom moo manula ne <laughs> mooy même bu dee le président bi jiite réew mi sax moom seydinaa muhammad la tudd baayam tudd seydinaa muhammad maamam tudd seydinaa muhammad loolu du ci dara mooy ne seen lempo lay bii ngeen manula fexe fexe kenn manula fexe fexe fexe ba mu taxawu palaasu zakat manula ne nga ne ma ah bon yow ta réponse moom euh, hein pourtant je pensais que maa ngi doon waaj am affaire am man la non léegi dinaa la wax lu tax comme ça ngay évoluer à la bayina yaa ngaa dégga très bien li tax loolu manu la ne premièrement dañ naan la ah, gis nga gaa yooyu noonu même bu dee réewum jullit la comme le Sénégal impôt bi ñuy téq bi ñu lay téq biñ lay tiq kenn jëlu ko ci turu zakat waaw alors que yonent bi alayhi salaatu salaam l'impôt institution la est que xam nga loolu zakat zakat laa bëgg a wax zakat c'est une institution boo xam ne c'est indéboulonnable kenn mënula fexe ba simpi ko fi ak noo fi bëgg a teg ngir contourner ko mënul ne mooy gis nga bu doon réewum jullit la boo xam ne charia lay doxal état bi wax naa la moo ciy chargé wul tax xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ndax li yonent bi aleyhi salatu wasalaam xuz jëlal min amwalihim ci seen alal yi sadaqatan azaka boo xam ne tutahhiruhum ci nga leen di laabale wa tuzakkihim nga leen di seetale bihaa ci alal joo jële ngay jël ci ñoom wa salli alayhim te dee leen ñaanal ndax sa ñaan dal la ci ñoom loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon yónni as-su'a ñu dem di dajale zakat yi yónni Seydina Mu'aaz ilal Yaman waaw yónni ñu bari ñu dem di ko collecter ji di jëli zakat yi ca seeni mbokk di ñëw léegi bi nga xamante ne ni gis nañ lii lépp ah kon lii mooy wane ne kon état bi moo ciy chargé wu bu doon réewum jullit la noonu lay deme mooy loolu lañ doon doxal léegi nag comme mbir yi demul noonu te li ñu ko teg mooy suñu bopp waaw bu kenn yedd kenn bu kenn tuumaal kenn tuumaal nañu tuumaal suñu bopp waaw maa asaabaka min musiba fa nafsik waaw loolu la lépp dëgg la buur yàllaay dogal mais lu metti wala lu dul noonu bu la dalee rek seetal origine bi ci sa bopp dëgg-dëgg li tax buur yàlla maandu ci bàyyi loolu dal sa kaw mooy ne de toute façon yow yaay principal responsable istimaar la colonisation bi mu fi jaaree gis nga nim def bu gaa yi wax naa la ñoo ñoom ñoo raw tubaab ya fi newoon waaw ndongooy tubaab yi ñoo gën a garaaw seen maam yi nga xam ne ñoo leen formé woon ñuy ñoomin feder ba gaa yi ca tegu waaw foofu nag <laughs> tubaab bi nag foofu la gañee sëriñ si waaw lu naqaree dégg la ci wolof mais c'est la réalité waaw boo ko waxee gaa yu bari mer waaw waaw yow mais c'est la jant bu feeñ moom te ngaa xool rek ngir gis ko dëgg la sëriñ si bañ fi nekk tubaab yi ñoom ñoo gañe te yoruñu woon du du rek arme kese lañ xare lañ doon xeexe am nañu xeex ak arme comme ñoom si am na ñeneen ñu xeex ak arme ñeneen ak ñeneen waaye même bu dee ñu ñëw seen ginnaaw ñoom ñoo gañe finalement tubaab bee gañe léegi lu tax parce que tubaab bi moom réussir na former na gaa yoo xam ne ba mu fa jógee moom affaire am amul benn inquiétude bu mu ci am ay mbiram dafa gën a dox waxoon naa la jamono yooyu xaadi yi doon na mën a am le juge boo xam ne affaire li jëm ci wàllu famille yeeg religieuse da doon am da am mais léegi fan ngay xalaat ci Sénégal fan ñu lay juge juge boo xam ne xaadi yi jullit jamais waxuma juge boo xam ne ci tribunal bi la nekk tudd Moustapha Ndaw non waxuma loolu kook jullit la waxuma loolu mooy koo xam ne ci charia lay tëral lay doxal lay appliquer loolu dafa am Sénégal mais amoon na fa ba fa tubaab léegi mooy tubaab bi moom as moom moom réussir na former ñoo xam ne hein moom ba mu fi jógee vacance du pouvoir amut waaw vacance du pouvoir amut te gaay yi daanaka ñu ñi mu forcer ñi mu former sax ñoo gën a garaaw <laughs> waaw mais léegi nga teg côté boobu xoolal nga teg tubaab bee ki ndongaam fële nga jël nag sëriñ si nga xam ne ñoom ñoo gañewoon tubaab yi xoolal ñoom seeni ndongo fu ñu ne rek mooy tey tey tey tey jii tey tey compareel rek compareel mooy kenn amul kenn ci ñoom ku faire poids devant ndongaay tubaab bi amul <coughs> te li ñuy bañ en tout cas la seen seen maam ya doon bañ daanaka moom lañuy doxal ci réew ma par force waaw te kat ñi koy doxal dañu ne ñoom seeni taalibe lañ li ci ginatee bizarre te gin cee reelu mu nekk ironie boo xam ne xaw ma danga fay toog di ree wala na fay toog di jooy waaw koo ci gis mu ne di sama sëriñ te kat kooku noonu dëgg-dëgg la maamam doon bañ moom la kii ne moom la ci moom la kii aju gàll ay mbirum moom li li maamu sëriñam bii muy wax naan mooy sëriñam lam doon xeex nga xam ne dundam ci loolu la ko defoon di ko xeex moom la ko ku ñëw ne taalibe doomam la wala sëtam di doxal doomam jooju nefi wala sëtam nefi te dara manuñu ko ci ku gañe mais c'est une neexul nag parce bu ñu waxee loolu ñu ngi naan naan non nan ngay waxe ne sëriñ diwul dañ koo gañe mais dañ koo gañ dañ leen mooy finalement noonu la mujjee noonu la mujje ndax <clears throat> ñi ñëw seen ginnaaw la ils ne sont pas à la hauteur waaw ils ne sont pas à la te loolu buur yàlla dañu fi yàgg won rek que ne doomu médecin tekkiwul ne médecin la <laughs> waaw naka noonu doomu marabu n'est pas marabu waaw bu deful cheminement jaar fi maamam jaaroon walla baayam du ko doon kon loolu lu garaaw la léegi nag comme que loolu moo fi xew ba kon taalibey tubaab day doxal ñun ñépp ñu mujj nekk daanaka ñun ñépp ay taalibey nasaraan si mooy ab système la nekkul nit ku weex ak ku ñuul du affaire weex ak ñuul système la pas-pas la gëm-gëm la buñ gëmloo gaa yi ne lii moo mën a doxal seen seen àddina charia c'est rétrograde hein c'est moyen âge dandes rek ci ay cérémonie hein cérémonie bu dëj amee ak yooyu waaw loolu daal la baax na vie privée vie publique léegi bi mbir mi demee noonu tax impôt yi mbir <coughs> yi palaasu zakat ñu teg fa impôt mooy la nga xam ne dañ ko doon jël réew jullit yépp a ci yem lii waxuma Sénégal gis de Tunisie Algérie Maroc Turquie Euh, euh, euh, Liban hein Yaman fépp fépp fépp bul ba fen Irak loolu lépp c'est pareil ñoom ñépp a yegg yam Égypte moom damaa koo jëlale <laughs> Soudan lépp léegi affaire bi mooy place zakat impôt taxaw fa léegi mooy au lieu ñuy doxal loolu en tant que te kat ñépp nee na ñi ci ëpp ay jullit lañ ci population bi mais du ñu doxal li yàlla wax ñu teg ko fële indi fi impôt boo xam ne tubaab bee ñu ñu nii lay demee. ba pare loolu am ngeen bëgg nag lenn li ak yabaate nit bi ngeen defee seen njombe suñu bi ñu defee suñu njombe naa maas nuun gi ndax ñun ñépp a ci yem suñu njombe yi ñu def suñu forfait yi ñu def. ñuy oser taxaw naan di di laaj naan est-ce que kon loo xam ne ñoo ko teg suñu bopp imposer ko suñu bopp mais comme que ñemewu ñoo taxaw ne bon zakat duñu ko joxe loolu mooy ñi tane ah. am na ñoo xam ne moom duñu ko bokkul sax ci seen mbir dafa nekk min sha'a'ir diin dafa bokk ci symbole diine ji yoo xam ne mais am na côté bari na fu mu réer ah zakat fu mu réer ñoo xam ne tur bi dinañ ko dégg waaw parti dinañ ko dégg ci média yi wala yenn ustaas yi naan voilà bokk na ci ponk l'islam lii wëg lii joxe azaka dinañ ko dégg te ñooñu joxe azaka pour ñoom mooy saraxe pour ñoom buñ jëlee gi romb fii kuy yalwaan ñu jox la pour ñoom saraxe nañ baax na mooy ñu fexe ba change mooy symbole lislaam bu mag boobu daal di naax saay fu bari ci réewu jullit léegi nag ñi ko ci ñi ñi ñi nga xam ne ñoom soit fàttewuñu ko wala boog am na lu dese nañu ngëm ñu dem ba ci biir découvrir ne ñoom ah am na luñ naan zakat te dañ ko war a joxe ñu gis ne taxes yi tar na ci ñoom au lieu ñu ne nañ wàññi taxes yi te ñun ñoo ko fi tegal suñu bopp ñun ñooy voter am nañu possibilité changer li fi ne lu tax ñu ku nekk ne mënoon ko au ñoom ñu def loolu changer li fi ne ndax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla du changer li ne fa ay nit tant que ñoom ñoo ñee changer wuñ li ne ci ñoom au ñu def lool ñuy oser hein di poser question comme quoi est-ce que zakat bi suñu boroom wax mënula fekk si suñu impôt laïc bi mais loolu loolu vraiment walillahi masalul a'la boo ko defoon beneen nit koo xam ne sa kilifa la naan kii daf maa yab kii daf maa yab kii lii yenn yi yabaate la kii la fi indi nekkal la nekkal loo mën a xalaat ak koo mën a xalaat tëralal leen ne doxal leen lii ngeen na ko bon ñun duñu doxal li nga wax bàyyil ñun ñu topp ñoo xam ne ñoom lañu yeew suñu baat jox leen ñoom li ñu bëgg ñu koy doxal ñu koy doxale ba pare ñëwaat ne bon malgré tout ça moom lañ jox suñu baat takk suñu baat jox suñu buum de buur yow yàlla dañoo bëggoon nag yin ñu tegoon comme lu mel ni zakat lañ bëggoon nga fexe daal mu dugg si fekk ci suñu impôt bi bu layit bi nga xam ne ki ñu yeew suñu baat jox ko suñu buum kooku moo ne foofu lañ lii mooy war a taxaw palaasu zakat léegi nag zakat boobu yow borom bi est-ce que doo xool rek ah nu nuñ koy euh, dugale fii xalaat loolu rek est ce que ñun dinañ toog di xalaat ñun ci suñu affaire te loolu damaa wax zakat rek mais mooy lema nit ñuy doxale société suñu loi yi ci yëpp noonu lañ def borom bi ba pare rek bëgg nag mbir yi neex lu xew ñu naan moo buur yàlla ñu ngi ñaan ñaan fu ne problème yi tey la Israël gën a rëq ndiggu palestiniens yi jullit ñii kii xanaa gaa yi ñaan ci kaaba gi di ñaan allahumma dammiril yahud loolu xanaa buur yàlla nangu ci dara mais lu ci buur yàllay nangu ana ñaan yooyu nar ko nako la ko buur yàllay nangoo ñaan yooyu yow nanguwoo wommatu nanguwoo wommatul sa borom ba pare ne nag léegi defal ma li ma bëgg par ñun dañoo feebar wala la te yàlla na waxoon ne inna la nansuru rusulana walladina amanu mooy man ñi may gëm ñi may dimbali mooy ñi nga xamante ne nii ñooy sama ndaw yi sama yonent yi ak ñi nga xam ne ñoo leen gëm gëm ma ñoom laay dimbali fii ci àddina mi yowmal qiyam bu seedee taxaw ñoom laay dimbali hein wala yansuranna allahu man naa ne wala yansuranna allah buur yàlla nee na buur yàlla dina dimbali man yansuru ku ko dimbali buur yàlla dafa soxla ñu koy defali chèque wala ñu koy jàppale ci dara mbir mi yëpp ci ñun la jëmaat ak suñuy mbokk ndax al mu'minu axul mu'min al mu'minu mir'atul mu'min ndax wooju nga yàlla ji prochain wam aji ngëm yàlla ni moom mooy seetoom te mooy mbokkam waaye ñun ñun ñu ba pare lii ah, yëpp ñu def ko mooy ci domaine yëpp lii la zakat moom moo tax moo tax bari yoo xamante ni ñun dañuy sonal suñu bopp mooy xoola zakat ni mu nee farata fii mu ne masalaay zakat yii bari na ñu bari mbir mi dara lañ ci xamul te waxuma la mukallaf ba ñu dépassé mukallaf weesu na bu yàgg gaa yoo xamante ne nii am nañuy sët xamuñu ci àttey zakat dara def nañ seen carrière waaw carrière wu nekk ay major ci seen promotion walla liggéey am seen liggéey moo xam baykat la moo xam sàmmkat la moo xam mécanicien la moo xam chef chef de banque la wala employé de banque wala employé d'usine wala waa ji ab sous-traitant la ak lu man di doon avocat la lépp nga ñëw ba toll noonu ba dem retraite ca fa ngay liggéey tax ma soo xam luy zakat mais yaakaar nga ne loolu c'est normal mais yaakaar nga ne loolu c'est normal defal micro territoire xaw ma trottoir micro territoire xaw ma ngeen di wax trottoir def leen ko ngeen laaj ga ay ci zakat waaw mais daanaka mooy parce que loolu moom loo tax ma doon wax ne la ay mal nécessaire kaafir a koy wax kuffaar a koy wax wala jaahil koo xam ne dafa sànku colonisation naka la mën a nekk mal nécessaire hein naka la man mooy perte de dignité perte sa sa bopp xamatuñu ñoom façon ñun ñooy ñan waaw loolu lépp bi mu amee kon loolu mooy situ loolu moo indi situation bi ne ba symbole bu toll ni lii daal di wadd ñu bari xamuñ ci dara te suñu boroom ne woon na wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub hein képp koo xam ne mooy day màggal symbole yu buur yàlla yi yii nii moom la fi buur yàlla teg moom lu fi buur yàlla teg manuñu fi woote nag façon maqaama bu ne di waxtaane yoo xam ne laa yusminu wala yughni min ju' fii mu ne dañ fi bàyyi yi nga xam ne dafa nekk farata affaire julli woor aji màkk zakat yii nii da gis gaayoo tawxid moom moo gi fala fala fala mbir ma gën a muy shahaada tay ni yooyu kalimatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nan lañ koy gëmee mais foofu moom mais mais nag foofu mooy base bi comme que baaxut mais yeneen yi mënu la baax mooy yii yépp ay sujet la yoo xam ne doyoon nañu sëkk ci suñu dund ji mais duñu ko def de fi la ñu koy naan dégg kenn du ci wax di waxtaane mooy ñii moom politique bi ñooñ moom dama leen a yàlla tere ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waxtaanee làmba ki match ki Ligue des champions ñooñu moom vraiment xamuñu seen bopp waaw waaw boo bëggee gis nit ko ñàkk personnalité dëgg dëgg dëgg seetal gaa yooyu boo leen fi bàyyee di seet keneen yow war nañoo seetaat sam xel waaw ay théâtre ay kii mooy gaa te li leen war li tax buur yàlla bind leen wamaa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mais waxuma la un un un dixième bi mais dara xamuñu ko ci presque ñuy permettre di xam yeneen di xam acteur di xam footballeur di xam basketteur di xam handballeur di xam gaay yi waaw xam capitalu monde bi presque dëkk bu ne te yow xamoo zakat bi nga xam ne war na la xamoo ci dara koor xamoo ci tous julli moom la ma déggoon sëriñ ba doon wax benn sëriñ naan moom gaa yu bari bari na fii bu seen julli yi kii ñuy sëlmal ndax xamuñu ci dara defe nga ne lool jaadu na waxtaanewuñ lool lool mooy ñi gën a baas mais nag nga gis ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne ñoom comprendre nañu pour ñoom ñoo tane ñële ñoom it nekk ci façon waru goo xam ne ñoom xamuñ ne ñoom dañoo waru mooy lan au lieu ñu waxtaane yii wala gëstu ji ngir xam leen ñu nekk fi di waxtaane ay maqaamaatul awliyaa et maqaamaay wàllu yu yéeg hein euh, euh, monde sàngam ak le monde le monde xayaal ak xam ne xamuñ yow bee bàyyi mënaguñu ko yi nga xam ne xam nga waxoon naa la fan yële kenn du fi dee fii kenn na fi du dee loolu amul kenn du fi dee ñëw ca kanamu buur yàlla yawmal qiyaam mu naan la est-ce que xamoon nga ne alamul xayaal existé woon na kenn du la ko laaj jamais kenn du la ko laaj ce que xamoon nga barzax yi façon barzax waaw ilmul barzax yooyu jëm ci yooyu waaw maqaama sàngam nga xamante ni nii boobu est-ce que xamoon nga ko daal yi est ce que xamoon nga ne am na ñu naan ay ab abdal lool kenn du la ko laaj buur yàlla du la ko laaj jamais fenn la la ko du laaj waaw jamais moo laaj la loolu jamais moo laaj la naan la maqaam sëriñ sàngam ban maqaama la taxaw woon dara la la ko du laaj loolu moom <laughs> loolu moom bu yeboo na sa xel nag loolu tëddil nelaw tëddil nelaw waaw yooyu kenn du la ko laaj ay yow jamono ja dund est-ce xamoon nga kan moo doon xutbu bi buur yàlla du la ko laaj mukk hein du la ko laaj mafatihul kunuz yi xamoon nga leen kenn du la ko laaj kenn du la ko laaj léegi nag man waaru naa ci ki nga xam ne côté boobu fexe na ci ba kale ci ba xam ci ay notion parce que ku mel noonu dund ko ndax balaa nga koo dund fokk nga jaar ci sharia bii nii boo ko bëggee dund mais dangay takkook sharia mbaa doo ko doona léegi nag gars yi moom culture général la ñuy am waaw kooku mooy ki dëgg-dëgg waru nekk nag ci yooyu jàpp ne ñu ngi wax dara deke waxuñu dara waxuñu fi tous parce que loolu ñuy wax kenn du leen ko laaj yow dañ laay yebal foo xam ne sa temps ba nga fay def c'est compté liggéey loolu fa liggéey boo xamante ne nii nee nañ la ci temps bu temps boobu ñu compter bu tuuti la waaw wamal xayaatu dunya illaa qalil fil axirati illaa qalil wama mataanul xayaatu dunya fil axirati illaa qalil gis nga poñetim àddina mii ak àddina bii ñu nekk mais dafa jege ah lu tuuti la par rapport ak alaaxira ñu yebal la foo xam ne yow sa temps daf fa compter te lu tuuti la liggéey loo fa liggéey boo xam ne na la liggéey fa chargé la mission boo xam ne yow ci nga war a ame la tax ëllëg dund gu jeex ja nga xam ne lu jeex waaw la yonent ba ngay saar saam wax rek bu ñépp duggee ñu ne waa safara xuluudun te amul génn sax te amul génn yéen waa àjjana xuluudun te amul génnaa sax te amul génn amul dem loolu ñu ne la liggéeyal pour be pour sa kër googu fële ci temps bu boo xam ne kenn waxu la nag kañ la kañ lañuy siffler fin de récréation bi ci lañ la naan jeex na yow nga ñëw foofu la tax lañ la wax liggéeyal ngir fële nga bàyyi ko fi nekk ci futilité mooy leneen loo nekk lu dul loolu futilité la surtout bu dee xamoo rawatina bu dee manoo ci dara newoo ci mooy concerné wu la bàyyil ñooñoo ñi ko ñi mu concerné ta nga jàngi sa diine xam li la war quotidiennement li la war en tant que mukallaf moo tax ñi waru léegi dafa baree baree baree baree baree te gaa yi nekkul ñu ko fooge kese na ah. fokkat yi moom kenn waxu leen ndax ñoom seen bos dafa leer mais ki waru dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki foog ne mu ngi ci diine mu ngi ci dara ndeke nekkul ci dara waaw alladina qul a unabbiukum bil axsarina amala est-ce que suñu boroom nee na te ma leen sansam nee neen est-ce que du ma leen tegtal xabaare est-ce que du ma leen xabaare informer leen ci ñi nga xam ne ñoo gën perte jëf alladina dalla sa'yuhum fi lxayaati dunya hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a allahu akbar gaa yi nga xam ne seeni jëf dafa sànku ci yow ci àddina mooy li ñu ne amul dara lu ci yàlla bëgg parce que li leen yàlla yàlla wax na ci xadiisul qudsi bi maa taqarraba ilayya abdi bi bi ahab ilayya bi ahab mimma aftaratuhu ilayya ali buur yàlla nee na amul benn sama jaam manula fexe di def action ngir lu ma neex wala di ma gën a jege jegeñ loo xamante ne manula def lu ma gënal lu ma gën a sopp ci bu bëggee jege ma lu lu féete kaw li ma farataal ci kawam yow li la war defoo ko ba pare di nekk ci leneen mais yàkki julliwul gée gée jot nga ne julliwoo ba pare guddi gi yëpp nga fanaane ko naafile ne yéen a yem amul sens amul sens demal tëddi demal tëddi li la war a defoo ko naan dangay tatawoo dangay nekk ci naafile loolu nag moo dal ñu bari léegi nag buñ ñëwee ci suñu zakat bi suñu impôt bi dañ naan la premièrement loolu man la nekk léegi lu tax premièrement jàppal zakat institution la te ñi koy jël bu dee am réew la dañ koo war a jël ci yoonu zakat lool benn la te impôt yi kenn ko julul ci turu yàlla juluñ ko ci turu zakat loolu benn affaire la deuxièmement dañ naan la impôt yi ak ñoom li ñuy jël ak li charia yi jël bokkuñu xam nga sharia rubul ushri lay jël rubul ushri loolu dañ ko fàtte détaillé sax lan moo tax rubul ushri mu mu mu mu mu mu mu mu mujjee quatre-vingt-cinq grammes en fait yonent mi alayhi salaatu salaam gisoon nañ xadis bi doon wax ne rubul ushri lay joxe ak nisfu dinaar bu dee ishruna dinaaram vingt dinaar nga joxe nisfu dinaar moitié wu dinaar hein ak yooyu gisoon nañ ko rubul ushri mooy lan al ushru mooy dix mooy dixième euh, parce que charia loolu dinañ ko gis après xam naa dañuy bàyyi ba jeexal façon zakat yi euh, yi ñuy jële zakat yépp ñu ngi ci le tiroir numéro un bu ñu paree ci fii nii zahab ak fidda ba gis wàllu mbay mi céréales yeeg yooyu ba gis ñaata lañ fay jël gis tamit ci gëléem yi ak ñoom xar yeeg ñoom nag yi après dinañ def benn kii boo xam ne lii la mooy boo seetloo sharia ci wàllu alal yi nii or ak xaalis ak li jëm ci wàllu li taxaw seen place rubu'ul ushri la jëllu que ça mbir mi que ça mu nekk or wala xaalis ñoo ci yem ñaar yépp or ou argent ñoom ñaan ñépp dalasi so pesos rouble franc CFA dollar euro loolu lépp ci am rubuul ku matal nisaab moo xam yow bu doon ay xaalis or ay or nga denc rubuul ushri mooy deux cinquième rubuul ushri mooy lan xam nga ushri mooy dixième mooy boo jëlee dix boo ko diviser par 4 rubu' boo ko diviser par 4 da ngay am 2,5 hein 2,5 cinq fois 4 moo lay jox diis hein moo lay jox diis loolu nag euh, moo indi mooy mooy rubul ushri voilà mooy boo ko diviser 4 léegi nag benn partie bi ci ci ci yooyu noonu moom ngay joxe zakat voilà loolu euh, euh, parce que bon rubu'ul ushri boobu ñu doon wax dañoo waxul woon exactement ni mu demee nii mooy rubu'ul ushri loolu la hein loolu la dix divisé par quatre daf lay jox deux virgule cinq léegi nag mooy mooy alal ji boo ko diviser dix parties benn partie bi mooy partie bi nga xam ne dix parties bi dix benn euh, al ushru mooy dixième bi boobu ngay diviser rub'u mooy par quatre benn partie bi mooy deux virgule cinq loolu ngay génn xoolal loolu ni mu néewee sa way xoolal ma loolu ni mu néewee kon bu ñëwaatee fii dañ naan la premièrement mooy état yi yi nga xam ne ñooy jël l'impôt yi ñoom du ñu jël loolu du ñu jël li charia wax jël leen te gis nga nag. li suñu boor bu borom bi mooy waxoon nañ la fi ne alalu jullit dafa am xorma gu ci am mooy kenn amul droit di laal alalu kenn lu dul ci loo xam ne buur yàlla moo lii nañ ko jël ci alalam bu dul loolu amuñ ci droit parce que dafa am xorma goo xam ne inviolabilité bu nekk ci alalu ku nekk kenn waru koo mën a jël boo xam ne suñu borom subhaanahu wa moo ko def léegi nag état yi li ñuy jël li ñuy jël léeg-léeg man na ko ëpp ndax ay kaala man na ëpp loolu même bu tombe woon ak moom sax ñu tolloo te ñoom doolu taxu leen a jóg kenn du prendre en compte que ne yaw lii sa zakat bi mën nga ko ci yéene manu la ne loolu benn la mooy soit mu tolloo wala mu nekk loo xamante ne ni li ñu jël moo ëpp te loolu sax mooy li ëpp loolu lay demee mooy liñ lay téq ci impôts yi léeg-léeg moo ëpp fuuf li zakat di jël loolu di beneen affaire léeg-léeg nag ñu exonéré ñoom waa l'impôt yi ñoo xamante ne nii ci charia ñoom dañoo waroon a joxe zakat lii lépp day fausser li tax impôt mënu la nekk lool en plus lool mooy mooy lii rek du argu lii rek du li tax am na yu des dama laa bëgg wax bu ñu récapituler fii mooy koo xamante ne li muy jël mën naa gën a féete suuf mooy mën na bañ a àgg man na man na gën bari li sharia ay laaj comme mën na ko gën a tuuti comme mën naa tolloo moom mais it mooy mën nañu jël ci koo xam ne hein moom liñ ko jël ci moom dafa bari tam boobaa tooñ la tudd léegi mu des beneen affaire mooy ñi nga xam ne dañ leen a exonéré d'impôt ñi nga xam ne dañ leen a exonéré d'impôt alors que ñoom dañoo waroon a lan dañoo waroon a zakat nag waaw bu boobaa foo leen dugal waaw ah? parce que imaginer xam nga ñun mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ci wàllu zakatu euro liñ la waxoon ay côté deux cent jëm trois cent yooyu selon fluctuation wu argent bi ci ci ci marché bi ci marché bi léegi euh, laaj bi mooy xoolal loolu est ce que loolu la waa l'impôt jël ku denc lu toll noonu déedéet mooy bari dañu ñuy fii ñoo xamante ne nii dañoo waroon a joxe zakat ci charia waaw kon mooy loolu lépp manu la ne léegi mu des leneen am na beneen mooy leneen luy wan ne suñu l'impôt yi manula taxaw palaasu lan palaasu zakat mooy ne sikk nekkul ne ñun suñu pays yépp ay pays ilmaani lañu mooy ay laïc lañu nee nañ gisu ngeen fenn nag ci pays yooyu boo xam ne dañ ne l'impôt yi nañ ko jël mooy buñ ko jëlee pour ñan la mais pour réew mi yépp la ci ay defari tali la jëm nga xam ne même ñi ko joxe ñoom dañ ciy bénéficier wu alors que alors que zakat du loolu zakat dafa am ñoo xam li ashxaasin maxsuusin te définition dafa am ñoo xam ne ñu jagoo ñu spécifique ñoo xam ne ñooñu ñooñu lañuy dox zakat ku dul ñooñu kenn du leen dox zakat waaw muy li maxsu siin te ñoom dinañ bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy mujjee gis muy gaa yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy dox zakat ñan la ñan ñoo war a jël zakat waaw mooy ma sadaqaatu lil fuqara gisoon nañ ko bi ñuy gis euh, tafsiru suratu tawba ah innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakin mooy gaayooy la alors que lii bu ñu ko jëlee impôt bi defaat ko ci loo xam ne ñépp a ciy bénéficier wu mooy lekk nañu àqu xàq li nga xam ne mooy way pauvre yi ndax kat ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moomoon ñu jël ko def ko foo xam ne même ki ko joxe di ciy bénéficier mais même boo ma ne woon mais lii nag leer nañu ne bon l'impôt bi lu bari dañ ciy dimbali yu ñàkk ñeeg yooyu dañ naa la même loolu ça ne veut loolu du tax affaire bi l'impôt taxaw place su zakat benn affaire angoog beneen affaire bi mooy ba léegi suñu pays ay pays ilmani lañu mooy pays lañ yoo xam ne ay pays lañ ah, l'impôt yooyu bu ñu koy def léeg-léeg ñu dimbali si ñoo xam ne ay yéeféer lañu mooy du ñuy jullit am na gaa yoo xam ne nag dañuy bañ ku ne yéeféer yéeféer la ñuy wax lan lañ bëgg gaa yi wax parce que ñoom lan lañ bëgg ñu naan non croyant parce que le politiquement correct veut que mais dama naan la soit là-bas parce que le politiquement correct yow dangaa wax francais man wolof laay wax wolof nag ay non croix même croix même même en français mécréant dañ koy wax loolu français la bu jub léegi nag politiquement correct xool leen lu ngeen def mais nag man sama làkk lool la ku gëmul yéeféer nga kaafir nga ci wo arab nan lañuy tooge nan doo wax kaafir bàyyi leen wax kaafir tey wax na adamu mu'min wala xawma lan laa yooyu yooyu yooyu tëj leen ko fa mu ne dem leen ci la place politique classe politique bi gaa yi nga xam ne ñooy nekk ci yooyu ngeen wax ak ñoom yooyu mais kenn duñu teree wax li sharia wax ni sharia woowe nit ñi suñu làkk di ko waxee noonu noonu lañ koy wax ban insulte ci am benn insulte amu ci waaw ay noir gaa yi nekk fi naan ay black mais dangaa jóge fii wax ci leen rek parce que le politiquement correct noir noir la pourquoi pas noir parce que yow mi koy wax am nga ay arrière pensée moo tax yow mii daw baat boobu di dem ci beneen dafa amay ay arrière yoo am loolu nag yi doxlee nag seeni arrière pensée kenn tere ñoo wax ku dul jullit ab yéeféer la waaw loolu la ay non neel chrétien la juif la kii mais ma ne chrétien juif inna alladhina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina loolu jeexalu leen kafaru kay mooy ñi nga xam ne ñoo weddee yéeféer lañu yooyu affaire affaire tardé la léegi moo am kon mooy bu boobaa ñi jox affaire bi impôt yi bu ko daggee est-ce que gis ñu naan ñi ay jullit lañu ñi ay ci mais ñépp lañ koy jox ci société bi ah alors que zakat kenn du ko jox ku dul jullit waaw ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne hein xam nga alxuraan dane biñ wax saan innama sadaqaatu gis nga zakat yi lil fuqaraa i ñeel na way ñàkk ñi wal masaakiin ak ñi nga xam ne ay miskiin lañ wal amiliina alayha ñoo ñépp ñun mu lim ñoo ñépp ay jullit lañuy doon lu tax parce que yonent mi alayhi salaatu salaam moo ñu ko leeral ci xadiis Seydina Muaaz bi nga xam ne moo tax ñuy gis zakat bii bim ne boo demee innaka sa tati qawman ahla kitaab mu ne yow Seydina Muaaz radiyallahu anhu bi mu koy yónni Yaman ne ko dëgg-dëgg yow sa tati di nga dikkal xawman ay nit ñoo xam ne ahla kitaab ñoom ay gens du livre lañu ay gens du livre lañu mooy minal yahuudi wan nasaara mu ne ko boo leen dikkalee fa axbirhum xabaare leen premièrement lan ñu seede nañu nangu seede an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nañu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kurul ki nga xamante ne mooy buur yàlla te seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ndawam la fa inhum ataa'u laka bi daalik bu ñu la nangulee loolu fa axbirhum nang leen xabaare këri buur yàlla moo farataal ci ñoom juróomi julli yoo xam ne moom la ñuy def ci bés bi ak guddi gi mooy jour bi buñ la nangulee lool nga ne buur yàlla moo farataal ci ñoom sadaqatan sarax azaka boo xam ne tuxadu des koy jël min aghniyaihim ci seen woy woomal yi wa turad duñu koy delloo ala fuqaraihim ci seen woy ñàkk ñi kon damir yépp mu def ko delloo ko ci jullit ñi mooy ay jullit lañu mooy alal ji ñuy jël ci jullit ñi lañ koy jële moo tax zakat kenn du ko jël ci biir waaw ak lu mu bari bari alal kenn du ne bon waaye mais attendez parce que moom am na lu muy fay te waxoon nañ ko yàgg nañ koo wax waaw léegi kaamu ahli dhimma mooy ñi nga xam ne ñuy jullit nekk ay citoyens yu réew mi ñooñu li ñuy fay ak li jullit yi fay yemul léegi kon mooy kon gis nañ ni kon yeneen mi alei satu salaam lan la wax alal ji dañ koy jël ah dañ koy jël bon hadis boobu moom saxixay ni voilà pour bon parce que bañ koy gis di gis taxrij beeg yooyu Euh, loolu ñu ngi woon fan mooy avant ñuy dugg ci ahkaamu zakat waaw pour ñi nga xam ne ñoom dañu ñëw rek di déglu zakat quoi mooy xadiisu Seydina Muaz bi <laughs> voilà saxiixu euh, imaamul Buxaari surtout fa la gën a leere hein voilà léegi euh, mooy ak saxiixu al imaamu Muslim ibnul Hajjaaji al-Qushayri abu Abul Husayn Abul Husayn Abul Husayn an-Naysaburi mooy kon daneen ngeen koy jël ci seen way woy am ñi way woomal yi mooy yéen ju ñoom julli ñi bu ñu la gëmee ba pare ci lañuy dóora ah dugge ci lii hein waa turat duñu koy delloo ci seen fuqaraa ci seen woy ñàkk yi kon nag te lémp fan la lémp lool daa imagineel France fi yow li ngay joxe naan bon tey ma koo yéene loolu mooy yow li ngay joxe état bi da koy trier naan ci ci jullit ñi la jëm amul kon loolu it man da ne hein loolu it man la ne mooy yow kon saay bees ñëwee daal ba lay tiq comme ni nga ko déggee nañ la tiq rek waaye moom manoo ko yéene ne naa ko yéene def ko li nga xam ne mooy zakat moo xam Sénégal la moo xam Maroc la moo xam feneen loolu manu la ne waaw te nag àddina du doxa doxa doxa dox ba ñu ne suñu zakat yi nañ ko teg fee muy ta lémpo taxaw palaasam loolu manu la nekk wallahu taala alam léegi kon mu des ñu jàll ci wàllu takkaay yi takkaayu nisaa yi ba léegi ñu ngi ci tiruwaaru or ak xaalis mooy ne les femmes mais jigéen yi ñoom seen takkaay yi moom or bekkii bi comme que daggan nañu koy sol buur yàlla yonent ma lay saam nee na daganal nañu dana yii takkaay yi dañoo dagan mooy zahab xariir soit or yooyu dafa dagan ngir li nga xamante ne mooy jigéenu xeetam xaraam ci li nga xamante ne mooy ah góori xeetam waaw loolu mooy li gën leer luy wax caaxaankat biñ la doon wax sànq hein mu daal di yeyub si ngomam dóor benn chaîne oram ci baat bi walla xaalis hein di yeeyu si ngawam tanaan ñoom ñoo nekk ci baatin bi ñeneen ñeen ci surfaas yi kooku caaxaankat la voilà mooy buur yonent mi salaam nee dafa xaram ngir góori xeetam te waxoon nañ la xadiis seydna Xudayfa ibn al ak seydatu Umm uh, Salama radiyallahu ta'ala anil jami léegi léegi oh, mooy yow oor yi ñu fi wax ak kii gis nañ ne monnaie fi dañu yor valeur fiduciaire mooy yiñ fi gisagul yépp mooy or ak xaalis boo xam ne yii dañ ci ci échange yi samaniya la fi taxawal ba moo tax nga dugal ci yi waaw ma léegi bala ñoo ñëw ci takkaayu jigéen ñi mais man sama kër sama kër bu dee ne dama am ay ndabu or ak xaalis am ay portrait yoo xam ne c'est en or ak xaalis wala ay kudd yoo xam ne or ak xaalis wala or walla xaalis loolu nan lay demee hein loolu est-ce que zakat war na ci dañ naan la yow sab laaj warul woon njëkke foofu yow sa laaj bi nga waroon a laaj xam nga mooy lan est-ce que dagan na en tant que jullit ma yor ay ndab yoo xam ne ndab yi or la wala xaalis loolu moo doon sab laaj yow c'était ça faut loolu moo waroon a ah ci zakat lañ ne moo tax maa ngi jéggalu ma ne la waaye euh, wax ji mooy wax ji mooy kon loolu yow mooy sab laaj d'abord est-ce que ndabi or yi ma yor wala yi nga xamante ne nii benn loxo or la boo xam ne sawaay dama koo gañe hein di ko orne sama kër comme que man sportif de haut niveau la ma koy orner sama kii bi ku ñëw gis hein voilà lii nii nga xamante ne nii maa ko maa ko gañe sawaay orne ko sama kër wala table do kii boo xam ne boyot bu ndaw boo xam ne en or la ma teg ko ne dugal ko fu baax nag fu fu ñu garder ci kër gi ku ñëw di gis ci salon bi yooyu yépp loolu moo doon laaj bi d'abord ak sama kuddu or yi ma yor di jaay ne VIP la wala jet seteur la hein wala ay kii euh, benn statue bu ndaw boo xam ne c'est en buñ def hein ma teg ko ci sama salon bi mooy yii nii yëpp ñoo waroon njëkk léegi mooy est-ce que loolu ab ah, dagan na nit loor ko hein est-ce que dagan na nit di ko yor est-ce que dagan na nit di ko yor dañ naan la xam nga ne loolu réponse bi répondron nañ la fan yële répondron nañ la fan yële mooy ne yooyu noonu xam loolu dagam ndab yi ndabil or xaalis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf koo xaraamal ci xadiisu seydna xudayfa biñ la waxoon sànk xadiisu seydna xudayfa biñ la waxoon sànk muy muttafaqun alayhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa ne ah, laa tashrabu fi aaniyati dahabi walfidda wala taakulu fi sixaafiha fa innaha lahum fi dunya walakum fi laaxira ñu ne la ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seydna xudayfa nee na yonent bi aleyhi salaam nee na laa tashrabu bu leen naan fii aaniyati dahabi wal fidda ci ndabal or wal fidda ak ndabal xaalis mooy waxuñ na nga boole leen ngir mooy boo ci naan bu ci naan fi benn ci yi wala takulu fi sihaafiha te récipient yi nga xam ne c'est en or wala argent wala xaalis bu ci kenn lekk fa innaha ndax dëgg-dëgg ndabu or ndabu xaalis wala récipient yooyu walla boolu or yooyu xaalis fa innaha lahum ñeel na leen ñoom yéefér yi fi dunya fii ci àddina walakum te ñeel na leen yéen jullit ñi fil aaxira fa nga xam ne mooy alaaxira waaw muy xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la xadiisu yaay umu salama bi lu mel noonu alladi yashrabu fi inaa al innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam waa ji nga xamante ne nii day naan ci ndabal xaalis wó lii rekk a am li am ba des mooy ne lii rek la yujarjiru day bux buxi fii batnihi ci biiram naara jahannama safaraaw jahannam kon léegi nag bi mu naan ak lekk ak naan parce que mu ëpp li ñuy def ndab yi ak yooyu mooy ne nga nga def ko di ko décorer it parce que ci isti façon istimal la jëfandikoo la façon jëfandikoo la boo xam ne dafa xaram façon jëfandikoo la it boo xam ne dafa xaraam mooy lépp loo xam da nga koo jël di ko orner sam ne ci or xaalis loolu it dafa xaram nga def ko ay laltu rawat yàlla tere nga ne nag da nga koy def kuddu gi nga xam ne moom ngay jël di ko lekke waaw waxoon naa leen fi kii bu bizarre boo xam ne man nii maa ko fekkee waaw loolu kenn na ma ko nettalewul waaw boobu moom dix ans laa amoon dix ans wala un an wa ci tegoon wala yu mel noonu waaw ab sëriñ la boo xam ne euh, benn ko ne taalibeem la mbooloo mu bari lañ woon sax ñoo fa ne woon taalibe bi lañ doon brandir di ko wan nit ñi mu nekk loo xam ne yé daa gaay di yéemu kudduk or la ko jox waaw la taalibe bi jox sëriñ bi ñu koy wane nag ci kaw euh, affaire bi di lerat nag waaw ñu mu nekk lu rëy ca gaaya ndeysaan <laughs> allahu akbar allahu akbar waaw te mooy sëriñ bi de waaw kudduk or waaw ku dug or gaaya yéemu <laughs> ku dug or la gaaya yéemu ma ne jaaf yii de nag mooy mooy mooy mooy mooy mooy faf <laughs> subhaanallah ku dug la woon gaay yéemu kooku xam nga ne xamul lii mooy xamul yii kooku xamul yii mooy yi yonent bi alayhi salaatu salaam xaraamal ngay sëriñ bi war koo xamal nit ñi nga nekk ki nga xamante ne nii sawaay dañ la koy jox ñu koy yëgal ñépp mel ni lu rëy rëy la mais loolu dafa xaraam moo yooyu yépp di ko yor dafa nekk loo xamante ne nii dafa xaraam na nag ak xaraama moom day gën a dugg ci li nga xam ne ay statut la waaw moom moo yées moom wax bu dee yi ñuy naanaka ak jàppe jàppe it day xaram nga jàppe ci waaw wala nga fekk robine boo xam ne robine bi mooy en la nga ciy naan loolu la tamit di waaw laa tashrabu bu leen naan ci ndabal or mooy yow fi sa ndox mi génn c'est en waaw comme gars yi bu ñu xasee am moom surtout am yu gaaw yooyu walla yii ñuy wane seen kër yi dañ koy def ni al aljana def fu nekk ngir yooyu robinet personnel boo xam ne daanaka kii bi fi ndox mi jën c'est en or loolu yonent ma lay saar saam daf koo xaraamal voilà yarhamukallah loolu comme que tamit lool moo taxit am na beneen masala boo xam ne bu jara seet bu jara bàyyi xel la foofu mooy waa yi nga xam ne euh, dafa takk kii euh, Euh, jaaro jaaro hein takkub jaaro ba pare def lan euh, di di naan euh, comme à la pompe sotti ci gémmiñ gi ci ci ci kaas bi ci ci loxo bi di naan ah def nga ko mooy ah déet loolu it loolu it danga loolu it doo ko def waaw loolu it doo ko def parce que bu boobaa yaa ngi koy def di waaw loolu la léegi nag bu loolu bu loolu jàllee mooy waajoo xam ne dafa loolu it danga ciy bàyyi xel xam nga bu dee euh, góor jullit li nga xam ne moom la mën a takk mooy mooy jaaro bi muy takk hein mooy boob pas or mais xaalis waaw te loolu mënula jël liñ ko ci may amul droit mu def ko mu ne naa ko dagg naa ko def deux benn ci benn ci baaraam bi benn bi noonu ak tamit bu dee am na jaas yi ki kiiwu jaas yi loolu dinañ permettre nit ki am ko comme ni nga xam ne noonu la euh, doon amee ci jaas yi yonent bi aleyhi salaatu salaam ak jullit yi ak li nga xam ne mooy mooy léegi bu ma defee fidda mooy bi nga xam ne man jaaro boo xam ne xaalis la bu ma sharia may mais may may naan à la jël sama loxo dékk ci robine bi di naan est-ce que loolu dañuy considérer ne yow da ngay naane ndabul or parce que wala xaalis parce que yow sa loxo bi xaalis la ba pare moom nga def récipient di ci naan dañ naan la loolu moom nit ki da koy moytu parce que daal comme que tere nañ ko na fexe daal moytu yoo yële léegi. Euh, mu des kon kon premièrement dee kon xam nañ def xaram léegi nag ku ko am ku ko am ku amoon yooyu comme ay eh, yi nga wax nii yu ñuy orne yooyu dañ naan la ko moom da ciy génne zakat même xam nga ñu ngi ñëw ci masalaam est-ce que ndaw si dagan na ci moom or a xaalis mais est-ce que moom da cee war a génne zakat est-ce da cee war a génne zakat loolu noonu dinañ ñëw ci masala boobu mais même ñi nga xam ne sax dañ ne même ñi nga xam ne dañu ne kenn du génn zakat ci takkaayu jigéen ñi moo xam or la wala xaalis mais même ñoom nee nañu takkaay bu xaram moom wala or bu xaram lii mooy or bu xaram mooy ma doon wax bii weesu mooy koo xamante ne nii li mu def mooy dafa ut comme yu mel nii ay récipients yoo xam ne c'est en or kudd or biñ mayoon sëriñ bi noonu dafa xaram moom waaw mu koy lekkee dafa xaram kuddu koy xalaa lekk la waaw mooy loolu nag mooy yooyu yépp nag zakat da ci war bu matee nisaab dañ ciy génne zakat même ñi nga xam ne dañ ne sax takkaayu jigéen ñi kenn du ci génne zakat dañ ne loolu moom dañ ciy génne zakat am na nag loo xam ne mooy liñ la wax sànq ci fidda bi ci euh, li nga xamante ne mooy euh, mooy li jëm ci wàllu jaaro waaw mooy xaatum bi loolu kooku mën naa ne xaatam min min ni nga xam ne mooy fidda lay doon hein léegi loolu benn la ak lan ak li nga xamante ne nii mooy bakkan koo xamante ne nii bakkanam bakkanam dafa dafa deñ kooku charia permettre na ko muut bakkan boo xam ne c'est en or bakkan en or ñu ne la waaw mooy yi nga xam ne genre protège lay doon boo xam ne dañ koy defaral comme que bakkanam dafa deñ moo xam dafa am benn feebar bu ko dindi wala benn lakk wala mu xare ñu dagg wala ay agresseur dagg bakkan bi loolu noonu kooku dina mën a lan ut bakkan boo xam ne or la comme ni ko waa asxaabu sunan ku mel ne imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi soloo nañ ko ndax lan ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la waxoon Urfuja ibn Sa'd ah ibn As'ad Urfuja ibn Sa'd dañoo daggoon lan ibn Sa'd da mooy bakkanam yow mu kilaab mooy bés yooyu mooy xare yooyu rek doon am entre araab yi ci lañ dagge woon bakkanam ayyaamul arab léegi nag bi ñu daggee bakkan bi ci xare ba mu ut li nga xam ne bakkan boo xam ne dafa def bakkan boo xam ne ci wàllu kii la woon nu tuddu euh, argent léegi nag bi mu ko defee affaire bi fa antana alayhi affaire bi nag commencé di xeeñ ne lu nëb yonent mi alayhi salaam digal ko fattaxada anfan min dahab mu daal di ut place argent bi mu ut bakkan boo xam ne c'est en boo xam ne c'est en lan en or bakkan ci bakkan bi loolu lañ permettre loolu moom dañ ko koo permettre mooy nit ki permettre nañ ko lool naka noonu mooy bëñ tamit waaw bëñ tamit loolu mën naa nekk loolu it comme ni ko al imaam an-Nawawi waxe na ko noon imaam Ahmad euh, mu ne takk bëñ yi daal euh, ci li nga xam ne ci zahab la bu dee ne dañuy ragal mu wadd daal loolu nit ñi dañ koy def te gisuma ci benn problème bu dee ne nit ki à condition ko nit ki da koo soxla comme waa ji nga xam dafa dem Ah, am problème mu bëñ war a dindi bëñ yi kooku mën na changer bëñ bi ak li nga xamante ne mooy bëñu or loolu loolu mën naa nekk yooyu ñooy yi nga xam ne ñoom lañ permettre ci góor sinon bu yi dafa xaram góor gi di yor or yoo xam ne pour di jëfandikoo la ci wàllu ay lekkam ak i naanam wala yoo yële léegi nag nga ne ma mais attends bala ngaa àgg ci takkaayu jigéen ñi mais bu dee ne yow comme kuddu gi nga doon wax kuddu or googu bu dee jigéen a ko moom nag day dagan ñoom a ci ah ñoom ñépp a ci yem ñoom ñépp a ci yem bu dee jigéen it c'est pareil ah oui mooy yooyu yeneen ma lay saa saam di wax bu leen ci lekke bu leen ci naan ndabal góor ak jigéen a ci yem ah hadis bee yaay yaay ummu salama ko solo non <laughs> yaay ummu salama ko solo de Ah, ah? alladi yashrabu fi inaa il fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam ki nga xamante ne day naan ci eh, day naan ci eh, ndabal or dëgg-dëgg liy gurguri ci biir bi mooy safaraw jahannam yooyu yaayu musalamaa ko solo mooy jigéen ak góor ci yem jigéen ak góor <coughs> ñoom ci yem voilà kon nag lool la mu ngi noonu kon léegi nag ginnaaw bi ñu gisee lii mu des ñu nag suñu dernière suñu kon kon kon mooy or bu xaraam waa jooj ñu doon wax dafa takkoon benn or nii di jaay kii euh, di sol di di yëy si ngomam solub kabam kooku mooy kiiwam yooyu kii yooyu kiiwam yooyu joto ko kii yooyu euh, da kiy génne zakat kooku yooyu da ciy génne zakat moom da ciy génne zakat waaw yooyu yëpp parce que dafa xaram premièrement dafa xaraam ci moom ba mu xaramee ci moom taxe yi tamit da ciy tegu kenn du ko ko baal même ñi ne sax takkaay kenn du ci génne zakat ñooñu dañ ne kooku da ciy génne zakat waaw loolu la jigéen tamit du yor ay ay ay ay ak yooyu def ko ay récipients yu muy lekkee ka kii ko noonu bi ko ornee kër loolu it dafa xaram te tamit da ciy génne zakat loolu ñépp ci d'accord amul kenn ku ci wute léegi nag mu des léegi mu des takkaay yi nga xamante ne ni jigéen gi daf koy am yi nga xam ne jigéen gi daf koy am ngir di ko def ay takkaay di ko sol loolu ana lan mooy àtteem léegi nag ñun suñu waxtu jot na loolu rek ka ñu dese hein léegi yooyu lañuy gis incha ci jotaay bii di ñëw parce que mënuñu am deux heures tey loolu la quoi sinon mënoon bu doon c'est possible ñu defoon loolu waaye incha allah ñu yem fii bii di ñëw ñu gis zakatu takkaay yi est-ce que loolu takkaay jigéen ñi dañ ciy génne zakat waa walla déet wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin